أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu dellu ci waat ci résumé yi nekkoon ci partie masala usul yooyu bi weesu ñu ngi yemoon ci deuxième ensemble xadiis yi masala usul yooyu ñu fa jàngoon ñun toll woon ci juróom benn juróom yi dayoon jotoon nañ leen a gis muy ñetti xadis yi nga xam ne mu doon xadisu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ak Abu Umama al-Bahili ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma masala usul yi nag bee weesu euh, dafa am benn kii bu ma fàtte woon dama xamul peut-être remarqué wu ngeen ko woon mooy ne li ñu waxoon dañ ne woon euh, buñ ëndee masala yi dañuy joxe avis après ñu wax avis bi ñu nootaloon ci kuur bi ak seeni dalil mais bu ma xoolaatee dalilu par exemple ci côté mafhumul muxaalafa waxuma woon dalilu jumhur ndax dañ doon xanafi yi rahmatullah alayhi ñoom ñoo ci d'accord woon ñoom lañ waxoon lan moo tax ñoom ñu ne d'accord ji mais waxuñu woon waa jumhur ñoom ana lan mooy seen dañu indi woon rek tontu biñ tontu xanafiya yi hmm. rahmatullah alayhim après la seetlu na ndek waxu kiiwuma ko woon ci kii bi euh, moo tax dañuy ñëwaat ci loolu hmm. insha allah boobu mooy premier bi deuxième bi moo doon euh, bi may wax ci mafhumul muwaafaqa benn be rek laa waxoon mafhumul muwaafaqa al awlawi boobu laa waxoon mais al musaawi dama ko fàtte woon ndax kon comme que noonu léegi ni ñuy commencer mooy mafhum ñu ñëwaat ci tuuti mu mul muxaalafa ak wala mafhum rek mafhum mooy boo waxee li may dégg ci ginnaaw mooy par exemple mën naa nekk contraire yow yi nga wax comme bu ma nee waa ji ku maandu la yow man nga see dégg nekkoon kon ki ci wetam maanduwul loolu yaa ko ci déggee ku mun see livre kii la yaa ko ci déggee mais waxuma ko wala mooy yoon loolu mooy mafhum léegi nag bii weesu dañ ne woon dafa mafhumul muwaafaqa ndax dafa amoon dañ ne woon mafhum yi deux mooy mafhumul muwaafaqa ak mafhumul muxaalaf mafhumul muwaafaqa mooy man li ma dégg ci waa ji wax dañ ne woon dañu joxoon benn exemple mooy mafhumul muwaafaqa al la yi bi nga xam ne moo dina yeey par exemple joxe woon nañu exemple bi yàlla ne euh, fa man ya'mal misqaala dharratin xayran yarahu wa man ya'mal misqaala dharratin sharran yarahu yàlla dane képp koo xamante ni da subhaanahu wa taala da nga jëf lu toll ni atum wala lu ko gënate lu toll ni atum ci lu wala lu tuutee noonu ci lu baax di nga ko gis waaye tamit ku jëf lu toll noonu ci lu bon di nga ko gis léegi mafhumul muwaa mooy li al muwaafaqa al awla bi mooy ne kon bu ma defee lu ëpp atum mooy c'est sûr que dama koy gis comme que dañ ma ne lu lu tuuti lii bu ma bu ma ko defee naa ko gis kon bu ma defee lu ëpp comme lu toll ni montagne wala lu toll ni benn kër wala ainsi de lu ëpp lool daf kon dama koy gis ndax c'est logique boobu moo doon première partie bi deuxième bi mooy almusaawi mooy li nga xamante ne nii ñoo yem par exemple bu yàlla ne euh, bu teree ne ñi nga xamante ni mu ne ñi nga xamante ni dañuy lekk innal ladina ya'kuluna man yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naaran wa sayaslawna sa'ira mu ne ñi nga xamante ni dañuy lekk alalu birim yi mooy orphelin yi nga xam ne seen baay moo gaañ fekk ñu nekk ndaw mooy majeur gu ñu woon mu ne ñii ñu nga xam ne dañuy lekk seen alal yi ñu leen seen baay baay yi ci tooñ ndax loolu nekk ko rek mooy tooñ la ci tooñ ndax am na koo xamante ni man nga cee lekk ci condition mais di ko def mooy jël alal ji di ko noosee di ko defe lu la neex wala di ko dugal ci commerce yoo xam ne yow leer na leen ëpp sa da nga koy da nga ne naa ko ci dugal garaawul boobu lekk la tere mu ne ñooñu ñu na leen nañu xam ne nekkuñ ne ñu ngi lekk lu dul safara la ñuy lekk te bu yow mal xi am ne dinañ leen dóor safaraaw safara léegi loolu mooy ñuy lekk mooy ne yow manoo par exemple xam nga man nga koy dégg ne euh, lekk la wax kon man bu ma ko jëloon may ko sama benn waay kon dara new ci dañ naan la fee pare yi ñoo yem ndax li ñuy bañ rek mooy nga jël alalu jàmbur gi nga moomul lañ bañ nga jël ko lekk ko yow directement ak nga may ko keneen ñoo yem nga lakk ko tamit pare pareil boobu lañ fàtte woon ci côté mafhum léegi mu desoon li ñu waxoon sànq muy côté euh, dalilu Euh, waa jumhur jumhur moo doon maalikee rahmatullah alayhim shafi'i yak hanabila radiyallahu rahmatullah alayhim ñoom dañ ne woon mafhumul muxaalafa lay la hanafiya yi dañ leen ne woon ñoom du lay loolu moo nekkoon deux deux avis léegi nag comme niñ ko wax woon niñ fàtte woon mooy indi layu jumhur lan moo tax yéen ngeen ne waaw mafhumul muwaafaqa muxaalafa lay la mooy preuve la boo xam ne mën naa ko utiliser ci atte atte atte yu atte fiq yéeg yooyu mën naa ko utiliser lan moo ñu lan moo leen bi wan ni yéen loolu la yem ñoom ñu ne suñ première preuve ñu premier preuve mooy ne euh, suñu borom subhaanahu wa bi mu wàccee aaya bi nga xamante ni dane alladina amanu walam yalbisu imaanahum bi zulmin ulaa'ika lahumul am wa hum muhtadun mu ne ñi nga xamante ne nii dañoo gëm ñu gëm gëm yàlla gëm dëggu te dëggu ci seenu ngëm te seenu ngëm jaxasuñu ci tooñ ñoom mooy ci kaw noonu loolu la aaya bi wax mu ne ñooñu ñi nga xamante ni mooy jaxasuñu ci tooñ mooy dañoo gëm yàlla ni ñu ko war a gëme Euh, te jaxasuñ seenu ngëm tooñ ñooñu de ñoo am sécurité te dinañ leen te ñooñu mooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy ñoom la yàlla julli léegi saxaaba yi ridwaanullah ta'ala alayhim ñoom saxaaba yi ridwaanullah anhum ñoom ñoom li li tax ñu ñëw ndax bi aaya bi wàccee dañu ñëw na yonent bi sallallahu alayhi dañoo ñëw wane ne vraiment affaire bi touché na leen ndax ñoom xamul ni ñuy def ndax gëm-gëm boo xamante ne nii moom bay set lekk ba duñ ci boole tooñ loolu daal moom moom moo leen jaaxal ci aay bi yonent salaam sallallahu ne leen nag dalal seen xel ne leen ne déedéet ne leen tooñ boobu ngeen dégg mooy xanaa déggu ngeen ni ar-rajulu saalih muy Luqman euh, mooy waxoon doomam ne ko sama doom yaabu yaa ya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim yow sama eh sama doom sama bul bokkaale ak yàlla mukk mukk ndax de bokkaale ak yàlla tooñ la boo xamante ni bu rëy la tooñ bu rëy la mu ne leen tooñ boobu mooy shirk léegi ñoom fan lañu seen loolu moom naka lañ ci tegtaloo maanaam ah, ndax loolu laaj la mooy waa léegi yéen aaya bi ngeen wax nii lan moo ma lan may wan ne yéen ba léegi de dëgguma li ngeen wax ñu ne waaw fi tegtaloo fi ñuy tegtaloo mooy ne aaya bi noonu bi mu ñëwee saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum lan moo tax ñu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi ngir wane ko ne affaire bi xaw naa diis ci ñoom mooy ne dañ cee jàpp ne dañoo dégg ci ginnaaw wax ji ne képp koo xamante ne nii da ngaa gëm yàlla te sa ngëm nga jaxas ci tool yow nekkoo ci sécurité te yàlla gindiwu la mooy dañ see dégg contraire bi looloo tax ñu ñëw ngir wax ko yonent bi sallallahu mu tontu woon ci la loolu day wane ne te bi mu bi ñëwee wax ko ko neewu leen ne loolu mooy neewu leen ne déedéet loolu xalaat bu mel noonu ngeen am baaxul waxu leen ko au contraire da bàyyi ci noonu ci seen xalaat mooy. compréhension boobu ñu ci am neewu leen compréhension bi baaxul ba leen see dëgëral mais nag wane leen ne non zulmu boobu tooñ boobu tekkiwul lool mais bokkaale lay tekki léegi mu am beneen beneen dalil boo xamante ne ni mooy ne Ya'la ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu moom dafa ñëw ne saxaabi la dafa laaj Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ne ko man ne ko man lan moo tax ñuy wàññi julli ba léegi te aaya bi lii la wax aaya bi mooy aaya bi lool wa idaa darabtum fil ardi fa laysa alaykum junaahun an taqsuru min as-salaati in in in uh, xiftum an yaftinakum alladina kafaru dane bu dee da nekk en voyage mooy da ngeen voyage ci suuf si amul problème mooy may nañ leen ngeen wàññi julli bu dee da a ragal ñi nga xamante ne nii ay ñu gëmul yàlla lañ yéegari fitnaal leen mooy di leen peut bàyyi leen ba leen di julli rek ñu ray ñu fekk ne waaw kay gaayaa gi ñii lañ ñu bëgg leen xare bu nekk xeex nañ fa ñu ngi nii c'est l'occasion ñu ngay julli nañ dem boom leen mooy bu ngeen nekkee ci période d'insécurité ngeen xalaat ne yéen a ngi wóorul fu nekk embuscade man na faa am bu ngeen di julli na ngeen wàññi julli ndax kat yéefar yi na leen na xam leen ne yéefar yi ay noon lañ ñu biir contre yéen seeni noon lañ léegi moom loolu la laaj mooy ne la ndax dane wàññi man ngeen a wàññi julli permettre nañ leen ngeen wàññi julli bu dee da ngeen ragal yéefar yi fitnaal leen wala ngeen ñu ngeen tàbbi ci seenu fitna mooy ñu leen di embuscade wala yu demee noonu léegi moom mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ne ko nii nga ma ko laajee noonu laa ko laajoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais bi ma ko laajee dane ma lii permission la bu leen yàlla jox mooy ne nangu leen yàlla daa bëgg ngeen nangu nangu leen permission bi mu leen may même bu ngeen nekkee en période de sécurité jël leen ko yàllaa leen ko may yàlla du joxe ba pare di ko nanguwaat mooy mu de mu ne leen ne permission la bu leen yàlla jox nangu leen permission yàlla léegi foofu mooy lan mooy lan moo tax lan moo tax mu laajoon question bi mooy ne da cee dégg ne kon bu ñu nekkee comme que dane bu ngeen nekkee période d'insécurité wala ngeen seen noon yi di leen waa ngeen ragal ko tàmmi ci seen seeni gatapan wala yeneen man ngeen a fekk ngeen di tukki man ngeen a wàññi ñoom ñu dégg ci kon nag bu dee dëkk bi yëpp ñoo moom léegi l'islam tas na fépp ba frontière yëpp ñun ñoo ko moom dëkk yëpp mais pourquoi kon bu ñuy julli ji bu ñuy dem di voyage yi Makka par exemple jóge Medina comme que Makka léegi julli lañ Medina ay julli lañ dëkk yi fi nekk yëpp ay julli lañ mais moom dañu gis ne li taxoon ñu doon wàññi kon war naa dem ndax dane woon bu dee da ngeen a ragal yéefar yi fitnaal leen te loolu amatul kon ñoom dañ cee dégg ne comme que loolu dàqu na boobu kon ci yoon julli waratuñ koo wàññi te compréhension boobu bi ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu amee ñëw laaj ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam neewu ko sa compréhension bi baaxul loolu bokk na ci tegtal yi nga xamante ne ni ci gàttal mooy tegtalu Maalikiyya yeeg Shafi'iyya yeeg Hanaabila rahmatullah alayhim ci kaw Hanafiyya yi ne leen pour wan leen ne dal euh, mafhumul muxaalafa lay la léegi loolu lañ fàtte léegi nag mu des kon sixième bi waxoon nañ nekk euh, euh, ensemble xadiis bi xadiis yi muy deux bi trois bi ak quatre bi six masala usuliya la woon gisoon nañ cinq yi ci njàppalu yàlla léegi mu des benn bi benn bi muy afaalu rasul muy jëfi yonent bi sallallahu alayhi euh, lan moo tax nag question bi ñëw mooy ci ah, bu ngeen fàttale ko ci taxriiju xadiis deux bi bu abi Saïd al-Khudri bi radiyallahu ta'ala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam Abu Saïd al-Khudri bi benn riwaay dane man damaa romb yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàpp ci toonu bidaa budaa mu ne ko ndax mu ne ko yonent saa suñu da ngay jàpp ci jàpp ci teen bi te teen la boo xam ne dañ ciy sànni dañ ciy sànni yu salte yi dañ ciy sànni yu euh, Euh, sëriñ yi ci morso ñu utilisé bu ñuy gisee seen bërëb jigéen ñi ak xaj yi léegi dañ leen ciy sànni nga ciy jàpp mu ne leen nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam door koo tontu ne innal ma'a tahurun la yunajjisu shay ndox dafa laaj tey laa balaate dara bu ko sobeel loolu mooy li mu doon def noonu jëf la da doon jàpp léegi nag moo tax ci question usul yooyu léegi nag loolu dafa posé wu mooy jëf yonent bi sallallahu alayhi wasallam yann atka lañ am par rapport ak jullit bi naka la jëf jëf yonent saa sallam ban atka la am ci l'islam surtout ci côté usul biñ nekk léegi moom dañ koy dafa dañ ko dañ ko diviser en six six parties mooy dafa am jëf yoo xamante ne ni mooy al afaalul jibiliya mooy jëf yoo xamante ni c'est naturel comme lan comme ñu ne yonent bi sallallahu alayhi bu doon dox tànk yi ci suuf lay laal mooy bu doon dox ci kaw suuf si lay dox xam nga loolu ñépp ñuy dox ci kaw suuf en tout ni ñu xam ne ñuy dox ci kaw suuf ñuy dox seen tànk yi day laal suuf si doo gis ñu naan fii am na espace ñu ngi dox sans ñu laal suuf si mooy lu mel noonu comme wala tamit ñu ne bu doon dox comme loxo yi day yëngu nii ñu ni ñuy def rek loolu loolu mooy façon affaire yu mel noonu usul yi euh, mooy boobu mooy première partie mooy ne loolu kenn du ne par exemple man maa ngi dox ci kaw suuf si maa ngi yëngal samay tànk wala boog maa ngi dox samay loxo di yëngatu rek ci kaw loolu rek nga ne maa ngi roy yonent bi sallallahu loolu mooy première partie sauf ko nag am na am na leneen ndax bu dee waa ji tool sax dinañ ci ñëw ci kanam nañ bàyyi ba wax affaire yi ba pare loolu mooy premier bi mooy jëfu naturel yi nga xam ne nit koo gis en général noonu lay dox walla noonu la noonu la mel beneen bi mooy yi nga xamante ni aada la mooy afaalu al afaalu al aadiya yi nga xam ne aada la comme moom màkk lu dëkk par exemple arabe la arabe la woon ñoom amoon nañ seeni aada par exemple comme lan comme yonent bi sallallahu alayhi euh, bokk na ci jëfu aada yi mooy comme lam waxoon saxaab yi saxaabi yi radiyallahu ta'ala bañ ko jox teewalee benn plat benn kii mu ne mu kii ne moom lekkul ñu ne ko ndax dafa euh, dafa xaram wala mu ne déedéet ndax suñu waa dëkk moom suñu dëkk moom ñoom tàmmuñu lekk yi mooy ñoom xamuñ loolu loolu da ngay wan da lay da ngay yëg ne kon foofu te mujj bi bi mu kiiwee Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu moom moo lekk li ci des loolu day wane ne kon lii li mu wax noonu mooy dane lan moom fi mu jóge kon lool dañuy xam ne kon lool côté boobu noonu jëfu aadal mooy ne ñoom daa am nuñ doon loo xam ne moom lañ doon lekk mu des beneen moom mooy deuxième bi troisième bi mooy loo xamante ne nii jëf yoo xamante ne nii euh, moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ngir leeral loo xamante ne nii dafa xaw a ko dafa kóoti ci ci alxuraan comme bu yàlla ne aqimu salaat taxawal leen julli xam nga yàlla ci alxuraan subhaanahu wa ta'ala waxuñu nan la ñuy jullee ni ñuy jullee nii am na yum ci wax rek di nga di dégg sujjóot ruku mais ay ni ñuy demee nii li koy defee nii boo gisee benn julli di julli loolu alxuraan waxul lépp loolu bu dee yonent bi sallallahu da koy def loolu dañ ko tee war a roy ndax moo ne sallu kama ra'aytumuni usalli ci hadiisu Maalik ibn al-Huwayri mu ne julli leen comme ni ngeen ma gisee man may jullee mooy jëf yu mel noonu nga xam ne da koy def ngir leeral dara ci biir al ci alxuraan wala ci sunnaam loolu dañ ko tee war a roy kon loolu mooy mooy troisième bi wala troisième bi waaw léegi waaw léegi léegi que quatrième bi muy loo xamante ni dafa nekk entre aada ak jaamu yàlla mooy ne affaire bi day leerul leer bu tax ñuy wax ba day indi léeg-léeg nga gis yenn boroom xam-xam ne nii lañ ciy comporté ñeneen ñu wax lu contraire comme la comme bi muy dugg màkk bi muy euh, bi muy mooy aju aju ak fatfu màkk dugge benn benn côté génne beneen côté am ñu ne loolu dañ ko ci mooy lan mooy ne mën naa am ndax gis yooyu man naa am ne da koo def ngir lan ngir ne lii ci ah mooy pour pour wane liñ ko war a liñ ko war a roye la mën naa nekk mais bu ñuy dugg màkk par exemple kuy yi noon nga war a buntu boobu nga war a dugge boo génn génn beneen buntu bi mën naa nekk mais tamit ñeneen ñi ne mais tamit beneen possibilité am na mooy ne xëy na moom noonu la tànne woon bu doon dugg màkk dugge foofu bu doon génn génn foofu loolu benn la teg ci beneen muy par exemple Euh, bu masoon a julli fajar ba yooyu sax muy julli fajar mooy bu da masoon a naafile ba pare ba julli ñaari ràkke da doon tëdd tuuti tëdd tuuti après ba Bilaal radiyallahu ta'ala anhu nodd ñëw nodd wala mu yëgal ko ne ko fajar jot na mu door a léegi moo jëf jooju mooy tëddaat boobu mu ne mu doon tëddaat est loolu moom jaamu yàlla la wala c'était naturel comme dafa sonnoon da dafa kii mooy ku naafile ba pare surtout heure mën na coono pour reposer tuuti pour nga boo jógaatee di julli fajar sa yaram dina mën a supporter kii bi loolu nag mooy comme bu mel noonu comme tëdd boobu dafa am ci boroom xam-xam yi dafa am ñu ne yenn ci zahir yooyu am na ci zahir yi ñoo xamante ni surtout boobu noonu dañ ne affaire bi charte la sax pour julli bi bu baax condition la pour julli fajar bi baax mooy da ngaa war a tëddaat ndax da ngaa war a tëddaat bu bidd boobu mais loolu insha allah li ñeneen ñi wax moo gën a moo gën moo gën a dëgër mooy ne man nañ ko képp koo xamante ni da koy def mooy man nga koo def boo ko defee ngir roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne affaire bi dañ koo sopp rek boo ko defee lu baax la boo ko deful dara du la ci fekk kenn du la nen dañ laa day am kenn bu la ciy fekk léegi loolu moo doon lan bi mooy quatrième cinquième bi mooy jëf joo xamante ne nii sallallahu alayhi wasallam da koo def mais xamuñu jëf ji euh, lan moo tax mu def mooy xamuñu lan moo tax mu def par exemple bi mu demee Makka bi muy aj euh, aj boobu noonu mooy fóon bi ñuy fóon xajarul aswad mooy ne fóon boobu est dañ est xamuñu lu tax mooy ne daal comme que gis nañ mu koy def dañ koy def comme le Seydina Omar waxoon ne bu ma gisuloo ñeneen saa salaam di la fóon yow xajarul aswad man di ma la fóon mais ndax lan ndax xamuñu lan moo tax mu def mooy dafa am jëf yoo xam ne noonu la mel xamuñu lan moo tax mu def nee nag képp ko nag ku ko ci roy nag ngir roy ko ci ndax moom moo ko defoon mooy yàlla dala ciy fay léegi mu def dernier bi mooy loo xamante ni moom la jagoo mooy ne mooy lan mooy ne moom rek ko ko war a def amul beneen jullit boo xam ne day ñëw naan maa ko doon kon war naa ko def déedéet comme amul benn jullit benn même bu nekkal ci gën baax ci sa époque manoo wax a wax a wax ba man nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na lu ëpp ñeenti man damay am lu ndax maa ko amoon na man damay am quatre-vingt-dix ndax am am na ñuy am loolu mais loolu mooy jëf yooyu mooy moom moom moom moom moom rek moo ko waroon a ci moom la nekk moom moo ko war a def mais ñun mënuñu ko see naka noonu tamit comme julli après tàkkusaan julli après tàkkusaan ndax moom da koo tere mooy liñ Seydina euh, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bi mu ne shahida indi rijalun mardiyuna ardaahum indi Umar radiyallahu mu ne am na ay nit ay ay ay góor yàlla ay góor yoo xamante ni ay nit ñu ñëw ñu ma seedeel ne mooy jox ma information bi te ñooñu ñi ma ci gina naw ñi ma ci ma ci gina teg ci kaw mooy suy naaw ma nee na nee na saa salaam nee amul julli mooy kenn di julli après julli fajar lu dul jant bi dafa dafa dafa dafa dafa feeñ waaye tamit amul julli après julli tàkkusaan lu dul ne kii bi dafa dafa duggaat jant bi dafa dugg loolu mooy ay kon yow tàkkusaan ba foofu waroo ko julli mais moom mas na ko julli ñu laaj ko ne ko waa ñëw dañoo da soxna Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha laaj ko na ko ñun gis dama laa gis ñuy julli julli boo xam ne yow noo koon julli mooy dañ ñu koo tere woon bokk mu ne ko moom daa am benn délégation bu fi ñëwoon taxoon bu julliwul woon mooy raatib yooyu ñuy julli avant ak après moom julliwu ko woon benn léegi moom la doon fay noonu mooy loolu moom rek la moom moom la ko moom jagleel la amul keneen kuy ñëw naan man waaye comme que noonu la man tamit damay ñëw déedéet dañ naan la yow moom bokkoo ci moo takk lu ëpp ñeenti soxnaa yéen manoo ko léegi nag mu des benn affaire mooy yu ñu wax yëpp ne kenn du ko ci roy euh, képp koo xamante ni danga ne man dama koy def mooy ne lan yonent saa salaam da doon lekk tel plat man ma ne xam nga gars yi nee lekk yooyu boobu kenn du ko nekkul ne dañ naan la da ko see war a roy mais képp ku ne man dama koy bëgg ndax ni ko yonent bi saa salaam bëggoon yow dañ la ciy fay ndax loolu loolu moo taxoon euh, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom doon topp yu mel noonu pour mu gis foo xamante ni yonent saa salaam bu doon tukki mas na fa taxaw. julli ko bu demee bi bu doon tukki jaar ko lu mu yàkkamti yàkkamti dina ko wàcc julli ko door a dem bu tuuree ndox fenn boom it lu mu yàkkamti yàkkamti dina ko tuur ndox moo taxit it bu ñuy ñëw sax ci tarjamaam dinañ ko gis insha allah euh, naate euh, wala Salim bu ma juumul radiyallahu rahmatullah alayhima nee na Seydina euh, Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma moom doon na def léeg mu doon dem di yor benn kii di arrosé benn garab boo xamante ne ni chaque léegi dafa doon dem di ko arrosé ñu laaj ko lan moo tax mu ne ndax daa gisee yeneen saa salaam taxawoon fii doon fi kerloo moo taxoon mu ko doon arrosé ngir garab bi bañ a dee ngir wan ne mooy yooyu boo koy def kooku dañ ko ciy fay bokk la ki nga xam ne daan non yooyu kenn waaye ñun daal julli lañ ñu wax ay kii ak yooyu ñun yooyu lañ yooyu lañ ñu royloo déedéet mooy ne moo tax. kii def lu mel noonu mooy ne ku bëgg dara ndax yonent bi saa saam da ko doon def même bu dul li nga xam ne dañ ko cee war a roy yow yàlla dala ciy fay loolu ci gàttal moo doon siis yi ci kaw loolu kon ci la masala yi jëmoon ci partie boobu insha allah wala euh, yàlla euh, ci mbaaxu yàlla jeex na léegi kon mu des xadis numéro cinq bi muy xadis Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mooy bi bi do di tere ku saw ci ndox moo xamante ni dafa tag te mooy bi nga xam ne du daw ba pare du ci sangu xadis boobu noonu masala yi ci nekkoon masala usuli yooyu euh, ñoom quatre la woon quatre masala usuliyya bi ci njëkk te insha allah moom lañu njëkk mooy an-nahy mooy an-nahyul mujarrad anil qara'in hal yaqtadi tahrim am al mooy tere bi nga xamante ni mooy tere la boo xam ne dafa dañ koo joyal est ce bu alxuraan ñëwee rek tere benn mbir wala yeneen bi saa salaam tere dara est ce que tere boo xam ne dafa dañ ko joyal noonu dafa ñëw rek tere est tere boobu mooy ne dafa dafa xaram wala dañ koo sib loolu mooy premier bi léegi deuxième bi mooy est-ce tere boobu mu tere waaw bu ma ñëwoon ba def ko nag est-ce affaire bi mooy li ma def dañ naan conséquences yi day nul wala du nul mooy halin na yaqtaril fasaadu am laa mooy est-ce que buñ ma teree benn mbir ma ñëw def ko conséquence u jëf ji ma jëf est dañ naan ma waaw tey yow tere woon nañ la lan tere woon nañ la nga sàcc yow sàcc nga léegi est-ce que man alal ji ma sàcc am naa possibilité jël ko léegi mais mais dañ ma tere woon sàcc mais sàcc naa mais est léegi alal jooju dañ naan ko léegi mais grawul nag man nga dem nga jënd ci lu la neex est-ce lañ koy wax wala dañ naan ko waa sàcc nga alal ji loo def dañ la koy war a duma est-ce lañ koy wax loolu mooy deuxième question bi léegi troisième bi mooy xujjatu dali euh, dalilu extran mooy wax yoo xamante ne nii dafa am ay conjon conjonction de coordination yu leen lëkkale comme ay e, e, e, yooyu noonu lan mooy seen àtte ak <laughs> bu mujj bi mooy as-sabr wa taqsim dafa bokk ci côté cause yi nga xamante ne ni dañ koy seet ci jëfu àttey sariya yi mooy ne comme buñ gisee ay mbir yoo xam ne dañ leen a yore bi saa sallam wala alxuraan da leen a tereendoo ñu xool est-ce que am na lien dénominateur commun bu leen boole wala déet loolu mooy quatrième insha léegi bi njëkk mooy balaa boobu mooy tere mooy lan tere dañ naan mooy talabul kaf an fi'lin ala jihatil isti'la mooy ne dañ may tere mooy ne dañ naan la bul def benn mbir bul def benn action action bii bu ko def fekk ki la koy tere moo la kaw comme bu monsieur le président wala monsieur le ministre ne ministre de l'éducation bu ne enseignant enseignement tel moom bu ko fi kenn def wax ko prof bi mooy ki ko jox ordre bi moo ko féete kaw yàlla tamit subhaanahu wa taala bu ne yéen nit bu leen def lii mooy ki la jox ordre bi moo la féete kaw léegi nag mu am ñetti façon tere yoo xamante ni soit ci mooy mooy mooy façon tere façon bi noonu mooy mooy bi ñu wax sànk soit ki lay tere da laa féete kaw mooy ci ki muy jóge soit loolu dañ naan tere la tudd mooy bu yàlla ne laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo ak lépp lu ciy jëme daal mooy bu leen ko jege mooy ne loolu tere la tudd mu def beneen affaire mooy boo xamante ne ni yow ki lay mooy sa xarit la wala sa xarit la yéen a bokk yéen a bokk même niveau loolu mooy ultimas comme ma ne euh, ma fekk suñ sàmm di sonal benn booyam mooy daal di ko duma ay duma mu ñëw fekk ko fek ko mu koy duma ma ne ko suñ kii ko rek jéggal ko bàyyi bàyyi ko rek mu dem bu ko bu ko toog loolu du ma ne damaa dama koy digal ne ko par force bàyyi ko déedéet mooy damaa ñaan njekk ci moom ne ko mu bàyyi beneen bi nag mooy mu jóge ci ki nga xam ne moo ma féete suuf mooy bu élève bi ñëwee ne professeur bi maa ngi lay ñaan bêtise bi ma defoon bi jéggal mooy loolu ñaan la mooy ne wax jëm ne wala bu nee ko bul laal diw maa ngi lay maa ngi lay bu bul laal sama sama xarit bi par exemple même bu dee def na benn lu mu war a la def loolu kenn du ne da koo da koo imposé wala dañ naan koom dafa ñaan léegi nag mu def façon loolu mooy ci côté ndax côté bi jar na xool mooy côté bi fi muy jóge ci lañ nekk nii moom lañ ne ñett la mooy mu jóge soo xam ne tere boo xam ne dalaa ki la téye mooy sa supérieur am koo xam ne yéen a tolloo am koo xam ne moo la féete suuf mu am beneen côté boo xamante ne nii muy façon tere yi nga xam ne man na ñëw ba huit am na ñu ne sept mooy tere boo xamante ne nii li muy tekki mooy xaram dafa xaram comme bu yàlla ne wala taqtulu nafsa allati harrama allah illa bil haqq bu leen rey mooy wala avant loolu sax mooy siixatul euh, nax yi dafa am mooy tere dafa am benn expression bu leer mooy laa tafal bul def bul def mooy tere bu waay genn waay lu mu mën di def yow ndax def moom mooy loo xam ne ku nekk mën nga ko faa dugal waa joo xam ne day sàcc nga ne ko bul def waa juy naan sàngara nga ne ko bul def mooy ku nekk day day jàll loolu mooy expression bi nga xam ne day jàll mooy expression tere léegi nag mu am tere boo xamante ne ni dafa xaraam wax danaan day li muy wane mooy dafa xaraam mooy bu yàlla ne bu leen rey bakkan boo xamante ni yàlla moo ko ñoŋal mooy moo bañ ngeen moo ko protéger ngir ngeen bañ koo rey lu dul ci dëgg mooy koo xam comme waa joo xamante ni dafa fekk benn waay mu rey ko dañ naan autorité yi bu dee charia fay dox jàpp leen ngeen rey bu preuve yëpp leeree mooy ne bu nee bu leen rey loolu moom mooy ku rey da mooy tere boobu tere xaraamal la mooy daf obligation la kenn du rey nit mooy loolu mooy premier deuxième bi mooy mooy loo xamante ne tere boo xam ne sib la mooy lu ñu sib comme bu yonent di saa salaam tere hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ne bu kenn ci yéen naan taxaw mooy di naan taxaw mu ne laa yasribanna ahadukum ahad ahad ahadun minkum qa'iman bu kenn ci yéen naan taxaw mooy di naan taxaw ba pare ñu gis ko moom muy naan taxaw Seydina Ali tamit radiyallahu ta'ala anhu moo it naan la taxaw pour wane loolu pour wane ne nekkul ne dañ koo xaraamal mais pour wane ne àggul ci degré li ñu xaraamal loolu mooy comme lu ñu sit ndax lan bu doon lu ñu xaraamal la moom du naan taxaw loolu mooy deuxième bi beneen bi mooy loo xamante ne ni ñaan la mooy tere boo xamante ni ñaan la bu ma nee rabbana laa tu'akhidna te expression euh, tere boo leen gisee sànq ba léegi ay laa la ñuy am mu naan mu comme bu ma ne bu ñuy mooy rabbana laa tu'akhidna in nasina aw akhtana comme façon na ñaan yi nga xam ne dane yàlla eey eh, yàlla suñu borom ñu lay ñaan bu ñuy jàppe in nasiina bu ñu jàppee ci jëf yoo xam ne dañ koy jëf fekk te noonu te dañ koy jëf fekk dañoo fàttee tax ñu def ko wala ñu juum def ko comme waa xamante ni moom dañ koo tere saaga wax ju ñaaw dañ la koo tere nga juum benn waaye def la lu la naqari rek nga juum saaga ko ba pare di rëcc noonu mooy loolu ci la bokk mooy ne yow nekkul ne yaa ko tey dangaa juum def loolu ñaan la tudd loolu mooy troisième bi ci des mooy irsaad mooy boo xamante ne ni yàlla dañu ko mooy ne tere boo xamante ni pour gindee la dañ leen di gindi loolu wax leen na ngeen def lii moo gën comme bi alxuraan ne euh, yéen ñi yàlla da ne euh, laa tas laa laa laa tasalu an asyaa in tubdalakum tasukum yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi yàlla bu leen di laaj mbir yoo xamante ne buñ leen ko leeralee mu nekk problème mu gaañ leen ndax boobu yonent bi sallallahu euh, mooy aj jim dafa dafa ne ayyuhan nas inna allaha kataba alaykumul hajj fa hajju yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj aj leen euh, saxaaba yi laaj ko ndax ci ndax ci bépp ndax at bu nekk la ci beneen riwaay ñu ne al aqra la radiyallahu ta'ala anhu moom moo ne yonent sallallahu alayhi wasallam est-ce que afi kulli amin ya rasulullah ndax chaque at lañ koy laaj la aj bopp mooy pèlerinage à la Mecque bi ñuy def noonu est-ce que chaque année lañ ko war a def yonent sallallahu alayhi wasallam nopp mu répété waat li mu wax yéen nit ñi yàlla farataal na ci yéen aj aj leen al aqra radiyallahu ta'ala anhu waxaat ko laa même chose ne ko est que chaque année la ba muy ñetti yoon mu ne ko mu ne bu ma ne woon waaw mu nekk farata léegi ci yéen te bu nekkee farata du ngeen ko man mooy lan mooy bu ne woon waaw bu ne ko woon ndax aj bu ne euh, at bu nekk lañ war a aj bu ne woon waaw mooy kon fii képp ku ko man képp ku ko man par force yow chaque année da ngaa war a aji te lool lool lool premier problème yi ñu njëkk indi mooy ñëpp dañ dul xaj màkk premièrement teg ci tamit dina metti lool ci jullit à chaque chaque année programme am mooy màkka da ciy figuré par force ay voyage am li yoboo yeneen ñi moom dootu ko def mooy que ah xanaa mu am moyen mooy yenn voyage yi nga xam ne euh, man na dagan sax mu daax la mooy lu dagan la yooyu yëpp da koy bàyyi bu mooy bu amul moyen dañ naan ko gis ne boo amee lu mat a aj nga am condition yi par force da nga koy dëkkali léegi nag façon laaj yooyu mooy aaya boobu ñëw noonu di leen tere lu mel noonu mooy ne cela ne veut pas dire que li ñu moom laaj bi mu laaj dafa xaram déedéet da leen di gindi ne leen ñu laaj yu mel noonu bu leen ko laaj ndax bokk na ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bokk na ci li nga xamante ne moo alak ñu leen jiitoon bari laaj ñu doon laaj seen yonent yi ak tamit wuute buñ doon wuuteeg ñoom loolu mooy laaj yu bari cela ne veut pas dire que buñ laaj du de loolu kenn waxu mais laaj lu ñëw rek comme ay pepp suuf suuf yi moom ñaata pepp la war a nekk comme xam nga dafa am laaj lu yu mel noonu kenn du ko laaj mooy laaj yu mel noonu wala laaj yoo xamante ni man na ñàkk yooyu lay tere mais cela ne veut pas waaw kay comme waaw kay comme li kële waxoon euh, jazakallah xayra euh, euh, benn saxaab yi radiyallahu ta'ala dafa ñëw ne yonent bi sallallahu ay na abi <coughs> sama baay moom fu mu nekk baayam moom dafa génn àddina te baayam du julli ba pare mu ñëw yonent naan yonent bi sallallahu alayhi man ana sama baay mu ne ko sa baay nga safara mu am problème loolu la mooy da ngay laaj loo xam ne loolu nag la yàlla tere mooy yow ngay laaj yoo xam ne buñ la ko tontee buñ la tontoo nga mer ndax peut-être léegi ñenn ñi ñoom seen parents yi seen ñoom ci ñoom seen yoon naw ci mais ñoom parents dafa amoon lu muy tekki ci ñoom looloo taxoon buñ doon waat avant l'islam ak même bi début l'islam ndax loolu la yoneen saa san tere woon Abdul Umar euh, ibn al-Khattab mooy dañ doon buñ doon waat radiyallahu ta'ala dañ doon waat ci seeni bàyyi tellement ñoom ñoom famille da leen a jaraloon dara du comme léegi nii nga xam ne ku ci commencé am di mille euros rek wala mille euros rek commencé daw say bopp loolu ñoom xamuñ ko woon mooy lépp ñoo koy bokk waaw kay ñoom moo tax mu ne ko sa bàyyee nga safara waa ji am nga ndam problème mooy laaj yu mel noonu la yàllay tere mooy da leen da leen di dindi di leen indi di leen kii euh, orienté pour ne leen laaj yi mel noonu bu leen ko laaj kon loolu mooy takrir bi wax nañ tax tahrim mooy bi nga xamante ne day xaraamal bi nga xamante ne cib la bi nga xamante ne ñaan la ak bi nga xamante ne nii mooy da lay gindi beneen bi mooy waxoon nañ set la mooy al mooy tere boo xamante ne ni day désespérer waa ji comme bu yàlla ne yaa ayyuhal ladina kafaru laa ta'tazirul yawma innama tujzawna ma kuntum ta'malun yéen ñi nga xamante ni lool yawmal xiyaam la suuratu mulk xaw ma euh, bi ci des tahrim euh, dane yàlla dane subhaanahu wa ta'ala yéen ñi nga xamante yawmal xiyaam bu yéeféer yi leer ne na ñoom ñu ngi biir safara moom ñu nekk ci safara yuuxoo ko defuñu di di di yuuxoo ko defuñu di leen yéen ñi nga xam yaa ayyuhal ladina kafaru ndax loolu bariwul sax ci ci alxuraan loolu moom mooy ne yéen ñi ngeen xamante ne ni da ngeen a weddi yàlla mooy da a manque de reconnaissance li leen yàlla defal yépp ngeen digal leen ngeen bàyyi ko fi dem di defi leneen yéen ñooñu yéen ñu yi ba ñu dugg biir sawara laa tàntalu yow ma bu leen fi nekk nag di di di di nekk ci di jéem a ñaan ay ay ay nekk ci euh, euh, désespoir ak di ñaan naan naan wooy bu doon tay tay bu dém bu doon tayat déedéet loolu yëpp bu leen ko def ndax yéen innama li ci nekk dëgg-dëgg mooy xijlaw na dañ leen di fay ma kuntum la ngeen nekkoon ca al ca àddina tafalu na doon ko def moom lañ leen di fay ñi loolu mooy dañ leen di tere tere euh, désespoir la mooy de toute façon ñoom ñu ngi ci lu ñett ba pare ñu naan leen bu leen def léegi bi ci des mooy euh, mooy safaka mooy tere boo xam ne dañ la koy tere ngir ñeewante ci ñu lay affaire bi ñu lay tere comme gaa yi nga xam ne jàpp seen fas yi di dóor rek comme gaa yi léegi lañ koy def dañuy jàpp benn fas yenn ko xamante ne nii àttanu ko muy daw ci tali bi tarxiis daanook daanook gaz yi mu yenook bouteille de gaz yooyu yooyu bari ñu koy gis wala nga gis benn waaye moom jàpp mbaam mi di dóor rek yu mel noonu wala nga ñëw nekk ci kaw mbaam mi yéeg wala ci fas bi wala sa benn monture waaw di foo di jaay ngay kii yi toog di waxtaan wax yu amul solo moom mu ngi sonn dawloo nga ko wam sonn ba pare nekk ci kaw yonent bi sallam tere lool ne bu leen jàppe daaba yi mooy yu mel noonu animaux yooyu ay ay ay ay ay toogukaay yoo xamante ni bu ngeen bëggee kii rek ay toog yii di wax yu amul solo yooyu déedéet loolu mooy dafa da leen ko tere ngir ñeewante da daaba yi mooy animaux yooyu léegi mu des taxqiir mooy bi nga xamante ne ni ñàkkal fayda mooy amul solo mooy bi yonente bi yàlla ne laa tamuddanna aynayka laa tamuddanna aynayka ilaa ma matta'na bihi azwaajan minhum ne yonente bi sallallahu alayhi bul jële ci say say say bët di ko baraake ci ñi nga xam ci ñi nga xamante ni ñii ma jox yéefar yéeg yooyu ginnaaw bi la alxuraan nag li la xéewal yi jóge ci yàlla ni mu baree ñëw ci yow mais tamit ak julli bi tamit c'est pareil ah loolu yeneen bi saa salaam la yàlla waxal direct mais ñun ci ginnaaw mooy bii dafa bokk ci ñu koy roy <coughs> mooy ne lan mooy ne yow boo nekkee julli tamit bul nekk fi naan non ñun kay ñun kay addina bi daal nekk fi yéefara gën am na ñuy xalaate noonu moom moom xéewal yëpp ñoo ko yor bu ñu soxlaa ñoom bu ñuy ñëw seen dëkk problème bu ñuy ñëw ñun suñ dëkk dara ñoom daal seen lépp seen bàmb yëpp a nooy ñun nag ñun suñu bos kiiwul déedéet mu ne ginnaaw bi la alxuraan bi la dëkkal ak l'islam bi nga nekk ni leere ak xéewal bi nga nekk tranquillité de cœur bi nga am même boo amul dara waaye bu ko fi bàyyi di xool yi fi àddina yi nga xam ne boo mooywul balaa ngoon wala bala ngaa xëpp xëppi mu jeex ñépp gis nañ ci yooyu gis nañ ci waaye bu amoon alal ginnaaw waaw muy sept cent et quelque ans lañ ko dóor xaw ma trois cent te borom alal bi rëy la woon wala ci Amérique loolu ñi ko doon gis démb comme xaaru na rek nga xam ne moom dafa amoon alal ju bari bokkoon ci euh, euh, ci waa yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba pare am alal nag dew mooy ñi nga xamante ni ñu yàlla doon wax naan gaa yi nga xamante ni nag ñoom yaakaaruñu ëllëg naan eh, yaakaar neexoon waaye ñu amoon li xaaroon a am day xaaroon moom de set yi moo koy dund moom fii ku fi yor set rek xaaroon ñu ci mention alal bi moo ko yor ku soxla dara il faut nga nekk xaritam wala nga xam waaye du mujje yàlla daa ko jàpp moom alal bi dëpp ko mbugal ko mbugal mu metti alal ja jeex ñoom nag ñu mujj ña ko doon ñeewoon ña yooyu mujj nekk nag ci problème naan ñun de bu ñu yàlla bi ñu ñun bu ñu yàlla mayoon comme ñun may waaj kon tey ñu nag moo may dëppoo rek mooy loolu la la tere boobu loolu la mooy ne lii amul solo jarul nga ciy sonn kon foog naa huitième mat na wax nañu bi nga xamante ne tahrim la mooy bi nga xam ne dañ koo tere wax nañ bi nga xam ne sib la bi nga xamante ne nii ñaan la bi nga xamante ne nii Euh, euh, waaw waxoon nañ ko mooy euh, bi nga xamante ne site ñaan la waaw ak bi nga xamante ne désespoir wax nañ taxqiir moom lañ mujjee wax wax nañ safaqa wax nañ foog naa yooyu la woon irsaad irsaad irsaad irsaad tamit wax nañ ko mooy mujjee yooyu la woon léegi loolu kon mooy waaw waaw waaw si waaw kay boobu mooy mooy tere boo xamante ne ni dañ naan la voilà ndax boobu côté boobu sax ci épalement surtout bi ci amr la mais loolu mooy de toute façon yi ñu gis nii yëpp boo demee ci ci ndigal ndax lii tere lañ wax boo ñëwee ci ndigal même problème même mooy mooy ne mooy ci reflet bi bu doon benn miroir la reflet boobu tere bi reflet mooy digal mooy yi nga am ci yëpp da koy am ci buñ la digalee mooy am na digal yoo xam ne tamit noonu la mel ci gàttal loolu mooy façon tere yi am léegi nag mu ñëw mu def ñu ñëw nag ci suñu masala yi muy mooy tere boo xamante ne ni dañ koo joyal comme bu alxuraan ne bu leen rey bakkan comme tere yu wala ñu ñëw rek tere tere boo xam ne daal tere lañ gis est tere boobu day wone ne tere bi xaraam da mooy tere biñ tere dafa xaraam wala dafa dañ koo sit ndax gis nañ sànq xaraam ak sit sit bi waxoon nañu comme naan bi taxaw bi nga xamante ni dañ ko xaraamal mooy comme ray nit sàcc alal doo moomul yooyu yëpp dafa xaraam léegi mu am ñaari avis mooy mooy tere boo xam ne dañ koo joyal mooy boo xam ne dañ ko interdiction la noonu mooy ne euh, ñetti yi la sax waa mooy ne bu njëkk bi dañ ne te mooy jumhur moo ñu ëpp ci boroom xam-xam yi dañ ne tere bu ñu teree loolu day wane ne dafa xaram mooy tere bu ñu joyal dafa xaram lay wane loolu mooy premier avis deuxième bi ñeneen ñi ne Euh, non non loolu wanewul lool li muy wane daal mooy dañ koy siit ba keroog am luy wane dañ koo xaraamal am ñu ne ñun daal waxuñ ci lii waxuñ ci lii dañuy xaar ba xool luy wane ne soit dañ koo xaraamal soit dañ koo siit abi jumhur nag moo gën a dëgg mooy ne bu ñu lu ñu tere lu ñu tere bu ñëwee benn cere noonu rek buñ joyal day wane dafa xaraam ñu ne leen léegi wax leen yéen li ngeen wax fan ngeen ko teg ñu ne xam nga fuñ ko tega mooy ne loolu dafa am buñ ñëwee ci sunna yonent xam ne euh, xare Xaybar ñu ñëw ñëw xiifoon mooy dañu demoon ndax dañu def siège bu nga bu gudd siège ñëw siège xeex bu metti gaa yi saxaaba yi ridwaanullah alayhim ñu ñu ñu ñu kii ñu ñu ñu ñu ñu xiif ba amul luñ lekk fekk ñu ñu rayoon ay mbaam mbaam mbaam suuf mbaam mbaam yu nekk ci kër yi rek ba mbaam poor bi général kay waaw léegi ñoom ñu ray ci nag ba toggu affaire yi ba affaire yi di waajo ñor pour ñu lekk ndax dañu xiifoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam woo Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu ne ko demal nga woo ci demal nga nga nga nga wax ci kaw ci nit nga yëgle ne yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wasallam tere nañ leen yàpp mbaamu mbaam suuf fekk gaa yi ñu xiif bay waajal ku nekk yaa ngi commencé li gaa yi naan avoir ah dul wala buus ñu ne leen nag affaire bi nag ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax nekkuñu fa naan non taxawal ñun dañoo xiif tere bi ñëw na gaa tere nag nee nañ lekk rek ba pare après dootuñ lekk déedéet dañoo jël ci ñu këpp lépp defee seenu xiif loolu mooy wane na ndax lan ndax pourtant dañu ñëw rek ne leen yàlla tere na yàlla yonentam tere nañ leen loolu day wane ne kon tere bu ñëwee tere noonu rek mu tere rek day wane ne kon dafa xaram ba keroog leneen di wane ne xaraamul loolu benn la léegi loolu lañ ne abi boobu abi waa jumhur boobu bu beneen tamit am bu ñëwee ci côté xel côté logique rek xel mooy ne bu ma amoon benn waay boo xamante ne ni dafa am ay ab ab ab employeur la mu jël gaa yi di leen liggéeyloo wala benn waay comme temps esclave amee benn benn sang bu am jaamam ne ko nag tey damaa bëgg nga demal ma kër diw nga indil ma fa sama bagage yi nga indi nga dem jëli ko indi mais est dañu naan non déedéet tere lañ nekk nekkuñ ci liggéey mooy ne bu nekkoo ko gis ngeen nag yéen employé yi tey moom ñi di ngeen di wàcc amul onze cinquante cinq ñu di pile zéro zéro laa wax kenn du wàcc bu kenn wàcc lu dul nit kenn jaam bi gis nga yow tayoo tay boo fi génnee maa ngi dem nag boo fi génnee maa jaw la wala employé bi danaa non de moom daal dafa tere rek mais xam naa tere boobu sip la quoi da koo sip rek mooy ne buñ buñ génnee dina garaawu mais nañ dem xam nga wax lool mais tamit ku am doomam tamit yónni ko xam nga Ibrahima tey. bu ko aali yónni woon demal ci kaw bu wowal ma sa tonton Kalidou est-ce que danaan non non wala tay bu ma a gis bu ma a gis nga seetaan miti est-ce que danaan non sam papa li euh, xam naa da da kii la xam nga du ne da koo sit day xam ne surtout wax ko wax boo xamante ne leer na ko ne bu defee dañ koy dugg kon da koy bàyyi loolu day wane ne kon bu tere ñëwee noon rek day wane ne lii dañ koo xaraamal léegi nag mu des deuxième bi loolu moo doon première question bi léegi nag deuxième bi mooy est-ce que ñu julli ñu julli ah jërëjëf waaw da nga pare ci la ñu ci comme mooy tere yi. waaw comme benn tere mooy mooy fàttali ñu dem ndax lii mooy quoi mooy tere boo xam ne koy wax pour benn benn contrat quoi. waaw moom lañ lay wax waaw mooy waaw mooy mooy comme ça waaw kay. Ah, waaw mooy boobu mooy bi bi sëñ bi wax sànq. Ah, mooy ne comme comme lan comme bu ah, waaw kay. waaw kay waaw boobu noonu. boobu. boobu wala na nga ko tilimal waaw mooy li nga wax mooy comme ku mu neex mooy li nga wax sànq ku mu neex gëmal ku mu neex na gën ku mu neex na wedd loolu cela veut pas dire que dañ naan ma am nga possibilité bi am nga mooy ne am nga possibilité bi gaa mais cela ne veut pas dire que boo weddee dara du la ci fekk mooy ne dañ naan la gis nga boo ko weddee dinañ la duma duma yoo xamante ni mais tamit bu leenaa tamit comme li Seydou wax maa ngi dem nag na ngeen tilimal kër gi ngeen seet cela loolu tere la façon tere la mooy ne contraire bi la la mooy na ngeen ko tilimal mais contraire bi boo ko defee mooy da lay duma. wala bu ñu waaw kay xale bu butik boobu fara daan bul dem waaw kay bul dem comme boobu noonu.